kon bu soobee suñu boroom ñu ñëw ci suñu ñaareelu jataay ci saar bi di sood duggaguñu ci woon nag dëgg-dëgg ñu ngi woon ana moo tax saar bi wàcc boroom mufassiruuna yi raxmatullaahi alayhim ci seen jargon ci seen kàllaama ni ñuy waxe mooy sababu nuzul li tax saar bi wàcc loolu moom lañuy gis nii comme que daa muñ fi tuddoon fan yéle nag mooy bi ñu naan moom dañoo ñëwoon waa yéefiru màkka yi ñëw nañ ci yonent ci abu taalib mi nga xam ne moo doon yiir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax moom mbokk baayam la woon muy abdallah mi nga xam ne moo jur yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi abu taalib mbokkam la woon te moom la ko abdul muttalib di maamam ba muy génn àddina comme que dafa teel a génn àddina bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee tu tànk abu taalib la ko dénkoon comme moom ak comme que moom ak baayam ñoo bokkoon léegi nag mu daal di koy dénk génn àddina lool moo tax Abu Taalib moo ko yoroon sax te tamit ca këram la ne woon te tamit fa la nekk ba nga xam ne tamit ci lay woote li nga xamante ni ba yonent ma lay saatam samp këram it teewul woon foofu moo ko doon yiir loolu nag moo tax waa Màkka nag bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay woote lislaam gi mu officiel révélation officielle suñu boroom ne ko wax ko ci biir nit ñi mu wax ko nag commencé nag comme que nag mooy jullit bu normal bu ne loolu la mooy caaxaan yi am manoo cee d'accord te bés boo lay borom bi leeralee ne lii baaxul di nga ne ñi ci ne ah lii ngeen ne kat wax dëgg yàlla demewul nii ñoom nag lool lañ terew loolu lañ ne woon nag lu tax mu ñuy wax lool quoi Abu Taalib gisoon nañ ci jotaay bi weesu njëkk naa ñëw ñoom délégation ñam àndaloon ñoom Abu Jahl nag gaaya bañ ñëwee nag ñu wax Abu Taalib ne ko ngir mu arrêté li muy def quoi na bàyyi suñu yàlla yi ñun ni ñuy dund nañu bàyyi bu ko defee tranquillement ñun ñu bàyyi ko tamit léegi Abu Taalib wax ak wax ñu njëkk gaa yi dem beneen bi ñu demee daal parce que li tax ñu ñëwaat mooy dañoo jekki gis ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais soppiwul dara ci ni mu doon doxalee daanaka sax tay la làmbaay gi ne ñaaw quoi tay la dina wax ku ñëw mu ne la walla ñii li ñuy jaamu baaxul seen maan yi liñ fi newoon ak seen baay yi lii baaxul parce que bokkaale yàlla la tudd te boroom bi daf maa yónni man Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ngir ak bokkaale jeex ci kaw suuf wala boog l'islam féete kaw leneen lu dul moom loolu nag loolu nag la waa Quraysh nag gis ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam mais teggiwu ci dara mooy kalimatu laa ilaha illa allah amul benn buur bu yelloo tas te ñu yàlla yi ngeen teg ci kaaba gi amul njariñ te dañ ko fi war a jëlee ndax baaxul léegi te ni ngeen di dunde di bokkaaleeg di naan sànga di di boob di njaaloo nit ñi di def lu ne façon yu mel noonu ak tamit ku man sa moroom duma jaayo da di toog man kenn nangu alalam dem song ko rey ay nit jàpp ay jàpp dem mu ne loolu noonu it baaxul lu mel noonu yëpp nag gaay nag lool ñu gis ne yonent bi alayhi salaam soppiwu ci dara ñu ñëwaat nag defaat ngandum délégation ñëwati ci Abu Taalib ñu ngi ci nettali al imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi mu ne gaay nag biñ ñëwaatee beneen yoon nag biñ ñëwee fii nag moom waxuñu dañoo ñëw nag ngir tëkku Abu Taalib nag daal di koy menacer nag ne ko yow gis nañ ne Abu Taalib ah yow nag gis nga nag boroom al boroom kii nga de mag nga ci suñu biir te tamit boroom teraanga nga fi ak ak ak daraja te nga gis nga nag. bañ fa mujjee ñëw bañ jëkkee ñëw lan lañ la waxoon Abu Taalib waxoon nañ la nga sàkku tere sa doomu mbokk bii mu bàyyi ñu tranquillement bàyyi suñu yàlla yi bañ ñoo waxati dara waaye nag gis nañ ne yow defoo ko mooy defoo ci dara Abu Taalib léegi nag den affaire dañ lay waxaa ñun kilifa Quraysh yi ñun mënuñoo continuer ci nii gis nga nag soit diñ ko ko tere cette fois-ci une fois pour toutes diñ ko ko tere ah, sa doomu mbokk bi Abu Taalib wala gis nga ñun pare nañ ngir xeexa jàmmarloog yow lu mu laaj nag dinañu ko def mooy bu laajee ñu xareeg yow dogoog yow ba ba ba àddina bi tukki na leer na Abu Taalib loolu dina xewa Abu Taalib ah wax nañ la ah, ñun kilifa Quraysh yi après nag ñu mer fil buntu yi génn nag waaxu dem seen yoon quoi léegi nag Abu Taalib nag affaire boobu nag daal di rëy ci kawam nag lool lii nga xam ne waa mooy mbokkam yii nii mooy ne noonu lañ def léegi nag bi loolu xewee nag Abu Taalib woo yonent bi alayhi salaatu salaam doon ko ko wax naan ko ah sa doomu sa sa mbokk yi de muy waa Quraysh kilifa Quraysh yi de fi lañ jóge lii la nee nañ nga bàyyi ngay ki yóg yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam ci gàttay na leen gis nga jant bële mooy loolu moo gën a woyof mooy ñu tegoon ko sama loxo xam nga benn riwaay boobu wérul mais bi wér mooy bi jaar ci Seydina Aqil rahmatullahi alayhi boobu wér na ne gis nga jant bële mooy ne loolu de façon ci gàttal mooy liñ ma borom bi digg la mooy du ma ko bàyyi fekk man mii borom bi faatu faatu ma te loolu àggul fekk maa ngi amul nokkeeg dund ak man loolu dama koy def ndax borom bi ma ko digal léegi nag Abu Taalib daal ci gàttal léegi nag bi mu waxee loolu Abu Taalib ne ko ah en tout cas nu man di demee man moom du ma la gàcceel de léegi nag waa Quraysh gis ne. waaw bañ demee tëkku Abu Taalib dem daal Abu Taalib deful dara gars yi nag ñëwaat beneen benn mooy ñetteel après ñu ñëw nag diñ ñëwee nag ne eh, bon cette fois-ci ni ñuy def comme que tëkku woon nañ jariñul dara ñu ñëw indi benn waaye bu ñu naan Umaaratu ibnul Walid nekkoon nag mbokk la woon frère la woon ci Xaalid ibnul Walid al-Walid ibnul Mughira moo ko juróon al-Xaalid moom al-Walid ibnul Mughira moom mi ñu ko fi tudd moom bari na foog naa kenn dootul laaj kan mooy al-Walid ibnul Mughira bokkoon ci paaw kàccoor Makka yi faatu na ci kéefër moom ginnaaw gi waaye bii moom ci la woon ñu ëndaale doomam ak ñoom ñëpp kilifa yi ñëw ëndaale benn waaye bu ñu naan Umaara ibnul Walid nekkoon frère moom mii mbokku la woon ci Xaalid ibnul Walid kon léegi nag radiyallahu anhu léegi nag bi ñu ne ko waa léegi Abu Taalib li xam nga nu ñuy def léegi comme ko waxoon nañu gis nañ ne defoo dara léegi nag dañ tey dañ laa indil loo xam ne moom lu am solo la ñu ne ko hada Umaara ibnul Walid ne ko kii na mooy Umaara di doomal Walid mooy nag ki ëpp doole ci ci ndaw mooy playboy bi lañu la indil gis nga Quraysh bu doon dañuy tànn ki nga xam ne mooy ci jeunes yi ndaw yi ki ci ëpp doole gin cee rafet gin cee mën a gin cee am jom mooy kii moom lañ la indil. léegi nag mu ngi nii ah yow yow yow Abu Taalib léegi léegi nag ni ngay def Abu Taalib na leen léegi bu ngeen ma ko ndilee pour la ñu ne ko jël ko léegi bu ko defee yow di nga mën a di nga mën a jëfandikoo mooy xelam mu rafet mi mu am moom al Walid ndax dañ la koy may yaa koy moomaa ah, wa ak ndimbalam kàttanam gi mu am xelam xalaatam ak tamit ni mu lay jàppalee ci sa commerce yeeg yooyu yépp ak kanam mu rafet yi may xalaatal jëlal léegi nag mu ne leen waa léegi moo ko jëlee luy xaw mu ne ko léegi nag ah <laughs> mbir mi nag kii la de mooy ne nag dafa nekk nag marché kajoor nag ah loxoy kajoor moom dañuy weesaloo mooy boo ñu buñ la ko joxee nag danga ñuy jox sa doomu mbokk bii di Seydina Muhammad mii de alayhi salaatu salaam léegi nag moom mi nga xamante ne nii nag kaay nag ñu fàttali la moom mii sa doomu mbokk bi lim fi def moom mi nga xam ne moo wuteeg dundin gi ñu xamoon diine gi ñu fekkoon suñu maam yi doxalin wi ñu xamoon tëralin wi ba pare ak sa diiney bàyyi yow Abu Taalib yow sa bàyyi Abdul Muttalib ci lan la newoon lu dul ci ñii ci lañ newoon ah wa farraqa jamaata qawmik ba pare mu ñëw taqali sa mbooloo mi fi Quraysh nekkatuñ benn ndax sa doomu mbokk bi terewut mu doyadal suñu xalaat yi ne ñun bu duñu xalaat ni ñuy xalaate baaxul léegi nag kooku nag ki fi def loolu lépp moom nga ñuy jox nag muy sa doom mbokk bu ko defee ñu rey ko ñun léegi yow nag kii nga téye ko Umara muy sa doom nga nga koy kii nga bu léegi affaire baa ngoo léegi nag da xam ne rek Abu Taalib nag fa innama huwa rajulun bi rajul lii nag mooy li ñu wax rek waaw da ngaa joxe góor ñu joxe góoraa ah ñun gis nga al nag dafa def ay effort ah, parce doomam ci gën ci doomam yi gën ëpp doole gën gina ñaw xel gina yaakaarlu moom la pare ngir sacrifier ko jox la ko yow nag foog nga def effort yow it jox ñu suñu sa doomu mbokk bi mooy gaa yi xaw ma paay nan lañ doon xalaate rek léegi nag Abu Taalib ne leen ak ñaaw li ngeen ma bëgg a mooy plan looy lii ngeen ma jox lii ngeen ma proposé lii ngeen bëgg ma def ak a ñaaw daween daal ngeen jox ma sama seen doom ma koy dundal di ko toppatoo léegi nag ma jox leen man sama doom man muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi daal ngeen faat ko daal yéen daal xam ngeen ne loolu du man a nekk mukk ci la al Mut'im ibn Adi baayu Seydina Jubayr ibn Mut'im al Mut'im bi ci kéefër la mujj faatu ne Abu Taalib mooy li wax sànq hé hé Abu Taalib nag wax dëgg yàlla nag ñun def nañ lu ne sa nit ñi ngoo jub nañu ak yowaa ah, def nañ lu ne waxal nga ñu ne ne Abu Taalib bëggoon na mu dara quoi mooy mbir mi nag bu ñuy def nag wax dëgg ku nekk kay def effort nag côté bu nekk waaye Abu Taalib gis nañ ne nangu woo def dara Abu Taalib ne ma ne dara lañ fi deful lu baax liñ fi def lii mooy mooy lu baax ñëw ngir ma jox leen sama doom ngeen faat ko maa bañ laa wax da ngeen maa bëgg a gàcceel te loolu du ko nangu loolu la boroom xelaas naan jaa u ala ammihi jiiman mooy ñëw nañ ci baay te xam mooy Abu Taalib mii jiiman ñetti yoon léegi nag ci ñëw yooyu dafa am boo xamante ne nii en tout cas li riwaaya al imaam Ahmad ibnu Hanbal bu ñëwee fii ci li waral saat ak al imaam at-Tirmidhi imaam ah, ah, ah, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi te xadiis bi Mawlaana ibnu Abbaas daal di koy nettali mu ne Abu Taalib dafa feebar lii nag bokkul ak feebar bi nga xamante ne ni wala bu dee ne moom la it bokkul ak xadiis bi nekk Sahih imaamul Buxaari te muy nettali rahmatullah alayhi bi Abu Taalib bi génn àddina te mu fekk fa abu yonent mi alayhi salaam ñëw fa fekk fa abu la abu jahlin toog ak Abdallah ibn Abi Umayya muy frère ci yaay Ummu umm, euh, Ummu Salama kooku bokkul ak nettali bii te mu ñëw foofu noon ba yone ba noonu foofu ci jataay boobu fala Abu Taalib génn àddina noonu bokkul ak bii mooy loolu du jataay bii de loolu bii mooy dafa feebar man na nekk ci feebaram boobu waaye mooy dekkul ne jamono liñ faa ñëw après mu gaañu déedéet déet mooy ne lii ak boobu noonu ndax boobu abu abu jëhlin kese fa nekkoon ak abdallah ibn abi umayya ñoom la yonent sallallahu alayhi wasallam dugg fekk leen ñu nekk ci abu taalib muy waaji génn àddina bam naan ko sama sama baay tax waxal benn kàddu rek boo xam ne ci laa lay plaider di sama kanamu borom ngir nga mucc léegi nag mu naan ko ban baan mu naan ko laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ak yooyu mooy waxal laa ilaha illallah kese amul benn buur bu ñu war a jaamu kurul borom bi tabaaraka wa taala léegi abu lahab abu jahlin naan ko a ah, targhabu an millati abi lahabin abu taalib naan ko naan abdul muttalib a targhabu an millati abi abdul muttalib naan ko a ah, abu abu abu taalib yow da nga fiy bàyyi sa diine da ngay xemmeem leneen lu dul diine sa bàyyi ji abu abu abu abdul muttalib di topp diine xale bii léegi ba abu taalib mujj daal li mujje mooy wax loolu loolu mooy li dëgër kanta riwaaye bu al imaam al hakim boobu naan abd al sayyidina al abbas dafa dégg yonent sayyidina abu taalib di wax li nga xam ne baat yooyu di ko wax ndànk ba mu wax ko yonent bi saa saa mu ne ko man dégguma ko riwaay boobu wérul parce que dafa am am majhul boo xamante ne nii moo ci nekk ndax dañ ne bi mu koy nettali da ne kenn ci waa kër. al abbas moo ko jële ci abdul moo ko jële ci mawlaana ibn abbas mooy loolu noonu wérul xadis boobu noonu al abbas ibn abdul muttalib daal di koy nettali loolu noonu xadis boobu wérul te moo nekk ci al mustadrak al imam al hakim insha allahu taala kon li bëggoon wax mooy ne boobu noonu wute nag nettali bii nii de bokkul ak bii léegi nag <laughs> bii di ñëw insha allahu taala ñu ñëwaat nag ci li nga xam ne nag saat ci boppam waaw lan la yi ñu nekk bu al imam ahmad ak al imam